A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah. Nabiyyinaa Muhammadinil amiin. Wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaa. Amma ba'du fa yaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Huud. ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam kon ci suñu jataay bii ñi génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ sababu nuzul mooy li taxoon laay bii ñu war a gis daldi wàcc muy ci xew xam boobu saydina wa mawlaana ibnu mas'uud radiyallahu taala anhu wa arda daal di woon nettali te nettali Seydina Ibnu Mas'ud boobu moom bu abul yasar bi daanaka benn la ndax abul yasar dane ndaw sa ba mu duggee ca kër ga ba mu ko kiyee ba ne ko am na tàndarma bu gën a rafet bu ne ca kër ga ba mu ñëwee nee dama koo fóon voilà ci riwaaya bii nga xam ne yeneen riwaaya yi ñëw ci yeneen téere ñoom ñoo wax leneen te tudduñu ne moom la moom waaye dañ ne daal benn saxaaba am ñoo xam ne tudd nañ yeneen tur yoo xam ne loolu ku mel ne al imaam al-Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alayhi leeral lu gën a gudd ci Fathul Baari li muy shara hadis boobu la ndax al imaamul Buxaari daal dina koy solo mooy bi Mawlaana Ibn Mas'ud bi radiyallahu anhu kene foofu moom waaw moom moom Abul Yasar dañ damaa fóon kese bu dee ñeneen ñi nag yeneen nettali yi ñoom dañ ne kooka dafa def lépp joteeg moom lépp ba mu des mooy pénétrer wu ko mooy jëlul pëyam dugal ko ci pëyam lool rek ka ci mujj léegi nag bi mu ñëwee li ñu fàtte woon ci nettali abul yasar bi léegi nag mooy radiyallahu anhu nee na bi mu waxee lool ci sunan tirmidi rahmatullah alay ba pare yonent bi alayhi salaam bi laay bi wàccee dane saxaabaa bi dañ ne ko ah yonent bi saa salaam mais yow lii nii nga wax kii nii mooy ne la moom ku def lu mel noonu mooy lii mooy li koy li nga xam ne mooy kafaara mooy far ay bàkkaaram ndax moom kese la wala boog ngir nit ñëpp la yonent bi alayhi salaam ne ko ne leen ngir nit ñëpp la léegi nag laay yooyu lañ war a kon suñu borom tabaaraka wa taala jàngoon nañ ko bii weesu mu ne waaqimi salaa mu ne taxawalal julli tarafay nahaar ñaari peggu li nga xamante ni mooy bëccëg gi loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñenn dañ cee wute ñii ne tarafay nahaar mooy li nga xamante ne nii mooy fajar mooy julli li nga xam ne julli fajar ak julli tisbaar am ñu ne non non julli lii la euh, fajar ak tàkkusaan voilà am ñu ne julli fajar la ak tàkkusaan am ñu ne non mooy entre fajar ak li nga xamante ne mooy timis loolu am ñu ne mooy entre fajar ak li nga xam ne mooy tisbaar yooyu yëpp ay wax la mooy ñaari pegg mooy daal loolu li mu ci bëgg a wax mooy yi nga xam ne julli yi nga xamante ne nii moom ngeen di def muy julli yi nga xam ne fajar la mooy yi nga xam ne mooy farata la waa voilà mooy julli yi nga xamante ne nii farata la la mooy wa aqimi salaa taxawalal julli nahaar li nga xamante ne mooy ñaari teggu yi nga xam ne mooy salaatul xadaati wal ashi yi léegi yooyu nag ñu ne lool moo tax ñenn ñi ne mooy suba ak su ak li nga xamante ne nii mooy tisbaar ak tàkkusaan loolu lay wax foofale wa zulafa min al layl léegi nag ak li nga xamante ne benn waaj la ci li nga xam ne mooy guddi gi ñoon ne loolu mooy julli li nga xamante ne nii mooy tàkk mooy mooy timis ak gée voilà lii mooy julli juróom moom la suñu borom di wax fii ne yow jaam bi yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam na ko taxawal moom julli joo jële na ko taxawal de waaye yow julli bi na ko taxawal ndax moo yi nga xam ne moom la boroom bi farataal ci jaam bi léegi nag boo defee lool suñu boroom ne innal xasanaat na ngay xam ne yu yiw yi mooy jëf yu baax yi yudhib na dañuy wëyal as-sayyi'aat yu ñaaw yi lii mooy tontu ki nga xam ne mooy abul yasar wala rek kiñ ne moom moo ko def ci yeneen riwaaya yi mooy ne lan yu ñaaw li nga def mooy la mooy fóon gi nga fóon ndaw si te daganu la loolu mooy bu dee julli nga julli yu jaar yoon yoo xamante ne nii ngir sa borom tabaaraka wa taala rëccu daal di tuub mooy yu baax yooyu nga def moom yóbbu na yu ñaaw yële waaye loolu mooy ay façon bàkkaar la par exemple ki nga xam ne dafa njaaloo wala ki nga xam ne dafa sàcc preuve leer mu ñëw moom ba mooy bu dee moom la kenn ko bu mu dénoncer boppam Abu Bakar waxoon Abu Yasar ak Seydina Omar comme noonu la te tamit ku njaaloo kenn yëgu la te tamit kookoo gi mooy benn ki amu ci yow li gën mooy suturaalal sa bopp loolu mooy li gën comme li yonente mi alei satu salaam waxoon Maïs radiyallahu wa arda waaye bu preuve yëpp leeree kooku moom sàcc mbiru jàmbur kooku nekkul ne damay def lu baax julli ji après mooy jeex na ma léegi ma dese alal yi déedéet innal boo mën a toog naan innal ndax yu baax yow alalu réew mi daal di ngay trahir nit ñi pare toog naan innal xasanaat yi innal xasanaat yi dëgg-dëgg suñu waroom nee na yu baax yi yuzhib na dañuy wëyal yóbba sayyiaat yu ñaaw yi dañ la déedéet déet demal nga fay ba pare joxe àqu nga tuub tuub sa borom daal di fay man nag loolu la façon bàkkaar yu mel nii comme alqubla moo tax Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu doon waat ne alqubla li nga xam ne fóon ak yooyu lii la mooy yu baax yi ñooy yóbbu yi nga xamante ne nii yu ñaaw yi zalika loolee zalika lii ma leen fi tuddee zin ma leen fi tuddal zikra ak fàttale la ko ak li nga xamante ne moo tax ka ko def man cee fàttale ko ak waaru di na ngir ñi nga xamante ne ñooy yuy waaru tey fàttale ko mu ne wasbir te yow muñal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci lii nga xam ne moom laa la teg muy diine ci waaye muñal ci di taxawal waxtu yii yow jullit bi yow itam muñal ci taxawal waxtu yii ma leen wax ndax am solo yu ñu am solo fa inna allah dëgg-dëgg nga xam ne nag loo ci nekk di muñ yi ma jaamu waaye di muñ di bàyyi samay tere yëgal ne fa inna allah dëgg-dëgg borom bi laa yudi'u moom nekku fii di daa sànq ajral muhsiniina payug ñi nga xamante ne ñoo rafetal ci seen julli yi wéetal ko def ko ngir borom bi ngis tëlëg dégg tëlëg yooyu ngir seen borom la wax di la ŋàññ bàyyi ko te xam ne sa borom moom du sànq li yuy jëfu ñi nga xam ne ñooy rafetal mu ne falawla kaana min alquruni min qablikum ul baqiya mu ne falawla moo lan moo tere kaana mu nekkoon min alquruni ci peuple yi nga xamante ne nii xeet yi nga xam ne min qablikum ñoo fi jaaroon te juuti loon uli baqiya ñoo xam ne boroomu yu yu baax la loo xam ne yiiw la ak ngëneel goo xamante ne nii yan xaw na dina tax seen ngëneel googu seen diine googu seen sóobu waay bu baax goo gële waaye waaye tax yan xaw na ñuy tere lan moo leen tere woon ñooñu bu doon amoon nañ ñuy tere anil fasaadi ci yàq gi nga xam ne fil ardi ci suuf yi fi ñeen ñi nekke lan moo tere woon ñu koy def illaa qalilan lu dul lu néew ñoo ko def mooy lan moo tee xeet yi fi jaaroon nit ñi di yàq mu am ñoo xamante ne nii ñu ngi woon ci yiw ñoo xam ne nekkoon nañ fi au lieu ñu tere leen duñ leen tere dara ñu daal di toog waaye nag noonu la am ñu ne déedéet déedéet du billaa ba mu des ñu tuuti déedéet noonu mooy moo tere woon ñi xeet yi fi newoon te nekkoon ci li nga xamante ne nii lu baax nekkoon ci li nga xamante ne diine nekkoon soobuwaay am ràññee xam lu baax xam ni nga xamante ni moom la borom bi tabaarak wa ta'ala digle ak tere lan moo leen tere woon ngeen xaw na ñuy tere anil fasaadi ci yàqute gi nga xam ne moom la ñenn ñi doon doxal fil ardi ci suuf illaa qalilan mooy laakin wala am ñu ne non mbir mi mooy li am ba des mooy daa fekk ne waa lu tuuti lu tuuti ci ñoom mim man na ñaan ñaan jay naa ba mu des ñi nga xam ne mooy ñooñu mooy waaye ñu tuuti ñoo ko doon def te ñooñ maa muccal ci bokk ci ñi nga xamante nii mimman an jay naa mooy ñu bari ci ñi nga xam ne ñoom ràññewoon nañ taxam yi dañ doon noppi tëj clouer seen bec yi noppi naan dañoo bëgg jàmm bul indi problème alors que xamuñ ne ñoom seen loolu ñuy def mooy li nga xamante ne nii mooy problème dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy noppi ndax seytaane comme la asar ba wax seytaane bi nga xamante ne nii moom day wax day no da soxla seytaane bu noppi di ko dëggal li nga xamante ne nii moom la nekk de kon nag mbir maa ngi noonu te ñooñu mooy xali qalilan googu mooy yonent yi alayhimu salaatu ngi leen topp mais kàccooru yahuud xoolal ba yonent mi alayhi salaatu ñëwee ñoom ñu ngi foon amoon téere est woote woon nañ nit ñi ci lu baax mu ko waaye seeni bànneex ak yooyu lañ doon topp kon nag mu ngi noonu suñu borom ne wattabi'a mu topp alladhiina zalamu gaa yi nga xam ne ñoo tooñ seen bopp da doon bokkaale maa utrifu fii li nga xamante ne nii moom daal mooy la nga xamante ne nii li nga xamante ne nii mooy ca noos gañ newe woon nekkoon ñoo xamante daal lañ leen xéewale woon ñu nekk fa nag loolu rek lañ toppoon daal luy jëmal seen mbir forom boppu les affaires maa utrifu fiihi lañ leen xéewalal ñu nekk ca daal di bànneexu wa kaanu nekkoon nañ mujrimiina ay way jom bu ñaa jaamu wa maa kaana rabbuka ta sa boroom nag nekkul de li yuhlikal quraa di alak benn ay waa ñoñ di zulmin ci moom tooñ leen borom bi wal iyaadu billah wa ahluha fekk ay ñoñam muslihuuna ñuy rafetal gëm yàlla nekk ci lu baax borom bi ñëw alak leen lool du te bu sooboon sa borom la ja'ala an-naasa konoon te kon dina def nit ñépp ummatan waahida ñu nekk benn waa diine kese benn soobu waaye ñoom ñépp nekk ci yiw nekk ci alquran nekk ci sunna nekk ci li boroom bi nangu waaye nag suñu borom bëggewu ko noon da dogalu ko noon noonu wala na moo tax mu ne ñoom du ñu deñ muxtalifiina di wute ci wàllu ngëm-ngëm ak soobu waaye tëralin illaa man rahima rabbuk lu dul ku sa borom nammal yiw mooy ki nga xam ne moom la ut ut yërëm moom sa boroom daal di leen teg ci yoon wii de l'islam loolu nag wuuteeg mazhab taxul wax mooy yow xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam xa boroom xam-xam bi abu imaam abu xanifa dégg ko nii imaam maalik rahmatullah dégg ko nii loolu taxul ñuy wax ñoom ñoo bokk luñ nekk ñoo bokk luñ gëm kon nag waaye ñiy wute ci wàllu gëm-gëm lay wax lu dul ñooñu rek ñooy dañuy wute ci loolu wali daalika suñu boroom nag ne ngir lii xalaqahum moo tax mu bind leen mooy da leen bind ngir lan ñu nekk ñi nga xamante ne nii moom mi tànn ku ko neex mooy tànn na ñi nga xam ne ñoo koy wéetal waa yërmandeem ñoom ñu nekk ci yërmande ñi nga xamante ne ci diineem ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo wuteeg ay ay ndigalam ñu nekk li nga xamante ne mooy ci réer ba nim leen di dugalee safara comme ni mu ko dogalee mu ne wa tammat tammat na kalimatu rabbik sa kaddu boroom la am la an na jahannama ka ne wat naa ne dinaa feesal jahannama minal jinnati ci jinne yi wan naa si ak nit ñi ajma'ina mbooleem seen ñi ci weddi seen borom naqussu alayk ñun de ñun ñoo la koy nettali yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam min amba'ir rusul nekk ci xew-xew yonent yi nga xam ne alayhimu salaatu wassalaam ñoo fi jaare loo xam ne dañ ciy dëgëre di la ko nettali di ci dëgëre sa xol nga xam ne lii sa waa Quraysh di la teg muñal na am nañu fi jaaroon jiitu woon la lii doon leen dal wajaaka mu dikkal la fii haadihi alhaq ji fii alquran ji ak sama nettali yi alhaq li nga xamante ne nii mooy dëgg gi wàcce maw'ida mu nekk loo xam ne waaraate la wa zikra ak fàttali alil mu'minina ñeel ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi waqul waxal lilladina la yu'minun waxal ñi nga xam ne gëmuñu dara di yéefér yi i'malu jëf leen ala makanatikum ci seen xaal ak ci li ngeen nekk daal jàpp ne moo gën nekk leen ci di jëf inna ñun jullit ñi de amiluna ñu ngi jëf wantaziro na gën a ku leen inna ñu ngi yéen xaar leen bugal mi ñee leen di dal bu ngeen gëmul inna ñun de muntaziroon ñuy xaar borom bi daal du ñuy dimbali walillahi te nag ñeel na borom bi kese ghaybu samaawaati kumbu nga samaan wal ardi ak suuf wa ilayhi te ci moom dong yurja'u lay dellool amru mbir yépp kulluhum mboolem seen amul dara lu lépp rek ci borom bi tabaaraka wa ta'aala moom lay dellu te fa am kon nag daal di koy jaamu fa'budhu wéetal ko wa tawakkal alay te del wakkirlu ci moom kese yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam yow jullit bi wa maa rabbuka te déet sa borom newul bi gaafilin nekk ku yëgadi amma ta'maluna ci li nga xam ne yéen jullit ñi yéen nit ñi ñi gëm ak ñi gëmul ak ginneeg ñooñu li ngeen di jëf seen borom gë yëgadi wu fii la saar bi yem fii la juzu bi yem walillahi alhamdu walillahi léegi kon ñu ne alhamdulillahi alladhi hadaana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla